min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil muwaffil xamsiin wa an abii barzata biraa'in summa zaayin nadlata bni ubaydin al-aslamiyyi radiyallaahu anhu annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam laa tazuulu qadamaa cabdin yawma alqiyaamati xattaa yus'ala can cumrihi fiimaa afnaah wa can cilmihi fiimaa facal wa can maalihi min ayna iktasabahu wa fiimaa anfaqahu wa can jismihi fiimaa balaahu rawaahu tirmidiyu rahimahullahu wa qaala xadiisun xasanun saxiix kon al imaamul xaafidu nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu gisee ci buntu bi ñu nekk wala garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amiin muy buntu cinquante garab numéro cinquante di wax ci ragal borom bi tabaaraka wa ta'aala ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ tamit mbooloo ay xadis un ensemble de xadis biñ ci mujj woon gis mbooloon xadisu Mawlana Abu Dharr radiyallahu anhu alhamdulillah al-Ghifari radiyallahu anhu bim ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama inni araa maa laa tarawna attati as-samaa wa haqqa lahaa an ta'itta hala kon boobu noonu la moom la mujj woon gis tey insha allahu taala ñu war a continuer ci xadis moo doon xadis numéro quatre cent six tey ñu war a continuer xadis numéro quatre cent sept mu ne waan abi barza muy jële ci saxaaba boo xam ne dakkantalam moo doon abu barza mu ne bi ra'in thumma zaay noonu lañ koy takke comme ni mu ko waxee woon it ca njaal deenu téere ba moom al imaamu alxafidu nnawawiyu rahimahu llahu taala nee woon na wa uwacihu ah, maa yaxtaaju ila dabtin aw charxi maanan xafiyin bi nafaisa min altanbihat voilà waxoon na ne dina dabt yenn yi wax ñu nan lañ koy takke moo tax mu ne fii kon abu barza niñ koy binde mooy raa bi moo jiitu summa zaay ginnaaw barza nan la tuddoon mu ne nadlata ndax an bi eh, mamnu'un min as-sarf la moo doon wax nadlati nadlata ibni di doomi Ubaydin al aslam yi bokkoon ci tribu des aslam mooy waa aslam waaw annahu qaala radiyallahu anhu mu ne annahu qaala nee na qaala wax na rasulullah ndawal yàlla lii de sallallahu alayhi wa sallam nee na laa tazulu du deñ waaw mooy du jóge di bouger qadama abdin ñaari ndëgg tànku jaam bi hatta yawmal qiyam mooy bu dekkee balaa bu jógee ci bàmmeelam moom balaa bouger di dem fenn lu dul ne ñeent yi moom da tontu bala moo teg benn paamo waaw benn jeego balam koo teg fokk mu tontu ci hatta lu dul yus al yus ala des na ko laaj an umrihi premier laaj ku nekk nag fa a'iddu lil mas'alati jawaaba <laughs> ay way waajal leen nag laaj bi ab tontom waaw bi ci njëkk an umrihi fii afnaa waay waay ci dundam ji première laaj laaj bu njëkk ci dundam ji fii afnaa ana ci lan la ko jeexale waaw wa am ama wa an ilmihi deuxième laaj ñaareelu laaj deuxième question wa an ilmihi fii ma xam-xam ba ko boroom bi mayoon ana lan la ci jëf lum ci jëf <laughs> ñetteel wa an min ayna iktasaba wa fii ma anfaqa bii nag double question la <laughs> ñetteel bi wa an te tamit ñeel na mooy ca alalam ja dees na ko laaj la ko boroom bi yakkaloon ci ay ndab yi alal min ayna iktasaba fan la ko fàggoo d'abord <laughs> wa fii ma anfaqa ak bam ci jotee ana fan la ko dépensé waaw juróom ñeenteelu juróom ñoo ñeenteelu laaj bi mu ne wa an jismihi fii ma abla wa an jismihi ci yaramam wa ko boroom bi mayoon koor bam ko mayoon yaram wam ko mayoon fii ma abla ana ci lan la ko rappale lan la defe ba màgg ba mënatul dara ci kaw lan la ko teg ci kaw lan fu mu ko fa ci lan la demee ba màgget lan la rappelé yaram wi ko borom bi tabaraka wa taala joxoon mu ne hadis bii de rawahu tirmidhi ki ko soloo mooy al imamu abu isa muhammad ibn isa ibn thawrata at-tirmidhi rahimahullah wa qaala nee bi mu ko solo nee na hadithun lii hadith la hasanun bu baax sahih bu wér léegi ginnaaw biñ gisee ci lu gàtt hadis bi léegi yaa vay mi war a dugg ci ni yoo xam ne noonu la doon demee mooy euh, léegi euh, li njëkk luñ ci war a jànge mooy côté taxrij bi mooy laaj bu njëkk bi euh, mooy taxrij mooy ñan ñoo ko génne wax na la kenn est ce moom kese la muy imaamu Tirmidhi ak nan la ko ëndee ci sax ci ci jaami' bi di sunanu Tirmidhi léegi nag ñu ne la kon moom kese bu dee ñu ñu fi doon tudd ñëpp moom moo ko moo ci wéete al du imaamu Malik soloowu ko imaamu Ahmad soloowu ko imaamul Bukhari soloowu ko imaamu Muslim soloowu ko imaamu Abu Dawud soloowu ko imaamu eh, abu eh, kii eh, abu Abdirrahman an-Nasa'i soloowu ko al imaam Muhammad ibn Yazid al-Qazwini ibn Majah rahmatullahi alayhi al-jami' moom itam soloowu ko voilà xanaa keneen ko soloo mooy imaam ad-Darimi rahimahullah nekkoon sëriñ ci al imaamu Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu taala moom soloo na ko léegi kon ginnaaw loolu kon al imaamu Tirmidi Abu Isa mu ngi ko indi ci abwaabu sifatil qiyaamati war raqaa'iqi wal wara'i an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun fil qiyaama mu ne haddasanaa Abdullah ibn Abdirrahman mu ne ki ñu nettali ma Abdullah ibn Abdirrahman Abdullah ibn Abdurrahman samadi Abu Muhammad gis nañ ko fan yi as-Samarqandi ad-Darimi at-Tamimi rahimahullahu ta'ala kii mooy kan ah <laughs> Abdullah ibn Abdurrahman xam nga kii mooy kan xam nga keroog biñ ko gisee eh, tudduñu ko xam nga sànq ñu naan laal imaam ad-Darimi soloo na ko mais kii la ma <laughs> ne ma diit waay ma ne la waay moom la al imaam ad-Daarimi moo nekk nii te càllaleen bii nii mu ko ënde noonu la ko noonee dong de la ko al imaam Muslim eh, daal di indee nee no imaam at-Tirmidhi waaw waaw ñu naan la imaam Muslim la mais sëriñu imaam al al kii la <laughs> Abdallah ibn Abdurrahman nekkoon sëriñ ci al imaamu muslim ibn al ibn al hajjaaj moom solo na ko mooy imaam ad-Daarimi meen na <laughs> moom lañ naan solo na ko bii passé gis nañ ko mais xaw ma lu ma dal ba tudduma ko ne euh, euh, su lu ñëw ma lool ne moom mooy imaamu ad-Daarimi xam nga léeg-léeg da tàmm tur yi <laughs> da ngay tàmm man nga miin ñu naan boo déggee ñu ne imaam ad-Daarimi nga ne waa kooku daa mel ni mas naa koo dégg mais na la tuddoon nii la tudd waaw nii la tudd waaw Abdallah ibn Abdurrahman waaw allah te après dinañ la wax moom càllaleem imam ad-Daarimi nga xool mooy extase saway hein moom mooy imam ad-Daarimi waaw sëriñu imaamu euh, Muslim ibn al-Hajjaj as-Samarqandi nekkoon ki nga xamante ne Samarqand ndeysaan dëkk bu bari ay kii la ko waaw waaw bu bari bu bari ay ay kii hmm? ay ay ay jaar jaar ak ay ay ay borom borom borom nit yàlla waaw imaam ad-Daarimi moo nekk ni haddathana Abdullah ibn Abdurrahman qaala mu ne axbarana al aswad ibn amir mu ne ki ñu nettali mooy al aswad ibn amir daal aswad ah eh, ibn amir abu abdirrahman ash-shami wàccoon fa nga xam ne mooy baghdad rahimahullah kon al baghdadi mu ne qaala mu ne haddathana abu bakr ibn ayyash mu ne ki ñu nettali mooy abu bakr Ibn Ayyash da Abu Bakr ibn Ayyash ibn Salim al-Asadiyu al-Kahiliyu al-Kufiyu al-Khayyat al-Muqri'u rahimahullahu ta'ala Abu Bakr rahimahullahu ta'ala qaala moom an al-A'mash mu jël ko ci al-A'mash Sulayman ibn Mihran al-Asadiyu al-Kahiliyu mawla Abu Muhammad an Sa'id ibn Abdillah moo ko jëlee ci Sa'id ibn Abdillah ibn Jurayj muy Sa'id ibn Abdillah ibn Jurayj al-Aslami al-Basri an Abi Barza al-Aslami moo ko jëlee ci eh, saxaaba boobu di Abu Barza al-Aslami Nadla Nadla la tuddoon Ibn Ubayd ibn Abid am ñu ne Nadla ibn Amr am ñu ne Nadla ibn Abdillah ñii ne Abdallah ibn Nadla ibn al-Harith ibn Hibban ibn Rabi'a waaye daal moom al-Basri al-Aslami Euh, muy Abu Barza loolu la siiwe woon radiyallahu anhu taalibe la woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na qaala wax na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tazuulu qadama abdin yawma alqiyamati hatta yus'ala an umrihi fiima afnaahu wa an ilmihi fiima fa'ala wa an maalihi min ayna iktasabahu wa fiima anfaqahu wa an jismihi fiima ablaahu mu ne haaza hadiisun hasanun sahiih wa Sa'id ibn Abdillah ibn Jurayj huwa basri wa huwa mawla Abi Barza wa Abu Barza ismuhu Nadlatu ibn Ubayd nii la ko kon li imaamu Nawawi ne bi mu ko solo imaam at-Tirmidhi dana xadiisun xasanun saxiix mu ngi nii haaza xadiisun xasanun saxiix léegi nañu xool riwaaya Abdallah ibn Abdirrahman <laughs> ad-Daarimi <laughs> rahimahullahu ta'aala as-Samarqandi moom xoolal. jàllale bi moom comme que moom <laughs> dana axbarana Aswad ibn Amir <laughs> lan nga gis sànq hmm? imam at-Tirmidhi waxul haddathana Abdullah ibn Abdurrahman mooy imam ad-Darimi mu ne axbarana nettal al Aswad ibn Amir fii imam at-Tirmidhi al Aswad moom nag bu dee imam ad-Darimi bi mu ko ndee ci sunan bi sunanam bi moom dane foofu li mu wax dane axbarana xabaari nañu xabaare nañu la wax comme imam at-Tirmidhi imam at-Tirmidhi moom dafa nettali ne Abdurrahman ibn euh, Abdullah ibn nettali ne qaala axbarana al aswad mooy même mooy axbarana al bi rek lañ yokk ci aswad moom dane axbarana ci sunan ad-Darimi aswad ibn Amir qaala haddathana Abu Bakr muy mi ngi sànq de ah muy Abu Bakr ibn Ayyash voilà <laughs> mu ngi noonu Abu kon mu ne an il A'mashi moom it lañ gis an Sa'id ibn Abdillah ibn Jurayj mu ngi noon an Abi Barzata gis nga radiyallahu ta'ala anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la tazulu qadama abdin yawma al-qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi ma fa'ala bihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu gis nga ngok ah hadis bu wér la léegi ginnaaw biñ gisee lool mais ban lëkkaale yaa vay ñaat ñaareelu laaj la suñu xadis bi daal di am ak li nga xamante ne nii mooy bunt bi ñu tudd baabul xawf <laughs> ñu ne la loolu yonent bi alay salaam dañuy won ne daal sawaay gis nga suñu dund gi képp ku jàpp ne daal borom bi comme li mu wax ayaxsabul insaanu an yutraka suda waaye <laughs> est-ce que daa yaakaar ne daal dañ koo bind daal bàyyi ko noonu muy wëndëng daal ay ñu bàyyi ko noonu képp ko yaakaar ne boroom bi daal daa bind nit ñi moo amu ne ndax nit ki daa yaakaar ne daal dañ koo bind sudaa muy wëndëng noonu togguñ ko dara te lool programme u yéeféer yéeg ñi xamul dara ñi te même bu dee julli lañ pour ñoom noonu la ñoom daal bu ñu xëyee amul benn loo xamante ni dinañ ne lii suñu borom a ñu ko teg seen programme daal lañuy tëral guddi bëccëg di ko doxale noonu nag <laughs> ba dee dikkal leen ñu foog ne daal après léegi bu dee julli la ñu ne daxalal jannata ndey saan bi day day saan <laughs> ay waay moom da dina dugg àjjana ci loo xam ne kenn saytu ay mbiram bañ a saytu yow li def saxoon ñu def sax dañ leen di saytu <laughs> yi ëpp ci ñoom dañ leen di saytu dañ leen di xisaab yow defoo dara <laughs> mooy ne hadis bii da ko fi indi ngir won ñu ñuy muraqaba xam ne suñu boroom ak ñuy fuglu ñuy bàyyi xel ci boroom bi bàyyi xel ci ñeent yi nga xam ne moom la yonent bi alay saa saam ne yawmal qiyaam gis nga lu la fi waaye wax ci kaw suuf bu taxee ngay def lu la neex yow sa dund bu ñu waxee nga ne je m'en sama yoon a ci newul vous n'avez rien à me je suis libre voilà c'est ma vie je la comme je veux voilà que personne ne koy wax sa wax yu ñaaw yooyu te ñàkku teggin sama dund la lu ma neex laa ciy def lu ciy seen yoon topp leen nële bu ma kenn wax ay mbiri yàlla fii lu waay amul lu waay ñàkk moo ko ñàkkal boppam waaw yooyu amul ah nga wax loolu di amee alal nu la neexe di dépenser sa alal nu mu la neexe fu mu la neex doo xool ndax yàlla gërëm na am gërëmu <laughs> la ilaha illallah sa jeunesse jii la borom bi jox moo am na ci yeneen riwaaye yeneen yi nga xam ne yeneen saxaaba ñoo ko indi sag ndaw an shababe fii ma ablah sag ndaw ana ci lan nga ko ci lan nga ko rappeler allahu akbar allahu akbar xam nga xale bu mel nii al imam ibn Mas'ud imam at-Tirmidhi bi muy indi lii am na xadis bu njëkk indi xadis imam at-Tirmidhi Euh, imam ibn Mas'ud boo xam ne moom soloo na ko euh, foofee boobu boo leen rek wa an shababe waaw dane foofu imaamu ibn Mas'ud ci même buntu bi mu indi bii hadis bi jiitu hadis sayna Abu Barza bi mu ne yeneen tubaab saa saa moom Ibn Mas'ud nee na laa tazulu qadama ibn Aadama yawmal qiyaamati min indi rabbihi hatta yus'ala an xams mu ne du bouger waaw. jeego benn doomu aadama alayhi salaam bésub taxawaay ba fa boroomam lu dul dinañ ko laaj ci juróomi mbir yi an umrihi ci dundam gi fii ma afna fu mu ko ràppale fu mu ko jeexale wa an shababihi xam nga xam nga buñ nee dund gi shabab dugg na mais am solom ak ndaw nekk jeunesse fii ma abla ci lan nga ko ràppale bële ban nga ko jeexale sa dund gi bii nan nga ko ràppale wa malihi alalam min ayna iktasabahu wa fii waaw ci alalam fan la ko fàggoo fan ko jële wa fii ma anfaqa ba mu ko amee fan la ko dépensé wa maada amila fii ma alim la mu xam ana lan la ci jëf boobu la njëkk indi door cee teg xadiis Abu Barz al aslami radiyallahu anhu kon mooy lii dañuy laaj ci vraiment li Cheikhul Xadim doon wax radiyallahu anhu wa kun uxayya daabital xawaasi wa nekkal sama mbokk koo xam ne dangay ngay takk sa cër yi lépp looy def bi yaboo nga millimètre ko calculer ko tax xam ne bés lépp la ñuy rimeek lépp la ñuy vaar la borom bi vaar laa jàpp la ko waaw lépp lañ lay tegalaat nga war tontu nag ay tontu yoo xam ne la yonent bi alay saab saab waxoon fa a'iddu lil mas'alati jawaaba <laughs> oh, oh, oh. na ngeen waaja laaj yi leen war a questionné ëllëg nag jawaaban li nga xam ne mooy tontu ba acco na leer <laughs> loolu tiitloowul kenn yow sa dund gi <laughs> yow boo xëyee ba ni ngay tëdd sablal <laughs> def nga bilan la uqsimu bi yawmil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwama maa ngi waat ci yawmal maa ngi waat ci bakkan ba nga xam ne day yedd boroom yow est sa bakkan mu ngi lay yedd <laughs> boo tax dañu tëñëx tëñëxee ci journée bi ba ñëw ba tëdd mën a la mu nga def bilan mu defal la bilan ba tëdd sa nje teg sa sa nopp ci sa ñeganaay <laughs> waa yow tey <laughs> xam nga ne tisbaar julli woo ko de waaw xam nga ne moo julli yi nga paqueté nii nii ñëw bi nga ñëwee léegi li nga julli sax xamoo lan nga tari fii mu ne ku la ne woon est-ce que mën ngaa waat ne julli nga tisbaar gu mat tàkkusaan gu mat timis gu mat manoo koo waat ndax la nga doon julli xamoo ci dara nekkoon ci sa yittee bopp xam nga ne sa waay lii jaaduwul nag <laughs> waaw est-ce ngi def bilan boobu loolu tiitloowul kenn te boo ko deful de toute façon dinañ ko def ëllëg moo tax Seydina Omar doon wax qabla an tuhaasabu te gisoon nañ ko fi waaw xisaab leen seen bopp saytu leen seen bopp juger leen seen bopp balaa seen boroom di leen xisaab ëllëg waaw ndax bu boobaa dina la tax nga am précaution di ndànku tey xool fan ngay dugal say wax say kaddu say jëf ak sa ami nag noo koy amee noo koy jëf foo koy dugal yu yëpp dañ ci bàyyi xel bu boobaa waaw mooy wali xaafa maqaama rabbihi ñëwaat karnagal taxawaay ba muy taxaw ca kanamu boroomam mu réglé ko taxawaay boo bële nga xam ni bokk na ca yam koy laaj cinq yi nga xam ne du jàll lu dul wala ñeent yi nga xam ne du jàll ndax benn bi double question la mooy alalam fan la ko jële ak fan la ko <laughs> dépense waaw wallahi baabul xaw cay taxawaay boobee te amul tricher amul nangam li nga defoon ngay tontu waaw li nga defoon ngay tontu xoolal ginnaaw loolu kon yonent bi alayhi salaam mu ne yawmal qiyaam hmm? kenn du kite kenn du dox jéego kenn du samp benn jéego ti teg jéego beneen bi di ko teg di ko fa fekk bu jógee bàmmeelam hatta yus'ala an dul ñu laaj ko d'abord ne ko waaw kay yow yaa ngi agsi nga yaa abdi yow sama jaam waa dundu gëma la ma yàkkaloon mayoon naa la fanweeri at trente mayoon naa leen juróom benn fukki at soixante ans ñenn ñi soixante dix ans gisoon nañ adarallahu borom bi moom <laughs> abal na ngànt aw ut utalutul ngànt koo xam ne moom may na ko mu dund soixante ans ju yooyu non kooku moom bu mu fi ñëwati di wax lu ko neex quoi parce que nag moom jox nañ ko loo xamante ne nii ci dund loo xamante ne wax dëgg yàlla képp koo xamante ne nii waroon ngay fàttaliku war nga cee fàttalikoo ba dellu ci sa boroom waaw waaw kon nag loolu la <laughs> mooy amul benn ngànt booy am waaw amul benn te gisoon nañ ko waaw lo <laughs> ba boroom bi di laaj gaa yi di laaj malaaka yi di laaj waa jahannama buñ leen dugalee ca biir safara gaa yi nekk ca biir jahannama di yuuxu kenn du leen fa faat ñuy dee te kenn du leen woyofal mbugal ma waaw mu ne woon wa hum yastarixuuna fiiha ca suuratu faatir te ñoom ñu nga ca biir safara di yaxawoo di yuuxooy way wallooy yuuxu yaa tëgooy way nàngama ki nàngam ca biir safara naan rabbanaa hee suñu borom axrijnaa way way yal nag ñu génne na bu ko defee ñu jëf saalihan lu baax xay ghayra alladhi kunna na'mal bu wuteeg li nga xam ne moom lañ doon jëf ba mu indi ñu fii yu yéesee ne woon àddina hmm. malaaka yi suñu boroom laaj lool leen ne leen laajal leen ma leen awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir ha awalam nu'ammirkum mais yéen xanaa joxuñ leen woon ay dund lii ci dund ay at maa loo xamante ne nii tadhakkara yéena may soixante ans jëm kaw nekk fi di uti ngante naan nàngama ki nàngam loo xamante ne mënoon na cee fàttaliku dellu ci boroomam man ka nga xam ne tazakkara pare woon na ngir fàttaliku dellu ci boroomam wa ja'akum an-nadhir te an-nadhir dikkaloon na leen muy sama yonent ba xuppaatekat ba waaye dajjaaw bay ñëw sa karaw di la wu weex ga di la wan ne ah sa waay sa déconné ji weesu na de waroo woon a déconné benn yoon ci sa dund waaye la nga déconné nag vraiment seen l'heure d'arrêter weexam la waroon arrêté mais arrêté woon nag bu di jaaw ñëw waaw araaka nasiital mawta wal mawtu mawridun waaw walil kulli min bahril mamaati nasiibu waaw halid dahr wala in taara al ghuraabu yatiibu wa jaa rasuulul mawti wal eh, eh, wal mawtu <laughs> wa jaa rasuulul mawti <laughs> ci tegati sama waa sama kii kii liir na léegi axalla boo dul révisé kay dag ngoy fàtte lu ko Seydil Haaji Maalik tuddee bi radiyallahu anhu zajrul zajrul qulub du jazbul qulub de est-ce que benn jour du moon na jazbul qulub loolu Sëriñ Tuubaa ko bind ma xasi xasi bu siiw yow man bihi istaddan nidaalu <laughs> ba sëñ <laughs> kii ñang doon doon doon way <laughs> allahu akbar hafizahullah wala rahimahullah sëñ Ablaay ñang non boobu jazbu la non zajrul qulub moom Seydil Haaji Maalik ko gudd moo ko bind waaw halid dahru imtaara imtaara al-ghuraabu yatiibu wa jaa'a rasulul mawti ba'du yamutu <laughs> voilà araka nasiital mawta wal mawtu mawridun walil kulli min bahril mamaati nasibu voilà <laughs> xilaas bi miin <laughs> dama ko léegi mooy xoolal mu ne halit dëfru te boobu biñ koy tudd ci hadis boobu ñu la waxoon boobu Ibn Abbas boobu radiyallahu anhu euh, tuddoon nañ ko est-ce que dund gi intaaral bu dee ne baaxoñ ba naaw na est dooti na neex mooy sa karaw bu ñuul gépp dem na ndax mu mage wajaa rasulul mawt bit jaaw daal di koy remplacer muy karaw bu weex gi di fóor nga jàpp nag di ko diw rek di ko ñuulal hmm. waaye moom mu ngi la réalité mooy mu ngi fi rek yaa fay fàttalikoo oto bi nga xam ne dañ koo tôlier ndekete yow moteur am mille huit cent la yor walla biñ la waxoon keroog nga xam ne noddante nañ fu ne defaraat ko defaraat pare-choc yeeg puntu yeeg lu ne mu rafet boo ko jëlee ba taal moteur gi xërëm rëm rëm rëm waxoon naa la boo mayewul saxaar samuy génne waxuma la soj waaye boo mayewul dina la yóbbu hôpital Le Dantec wala Mermoz Pinel <laughs> wala Mermoz wala yooyele wala ñu seet yow Edouard Herriot di fa jaar wala Val de Grâce <laughs> kon <laughs> mooy bijaaw euh, bi wa ja'akumu an-nadhir ñenn ñi ne mooy yonent bi xuppaate am ñu ne mooy bajaaw bu ndax bu ñëwee dalay wan ne ah saway maa ngi lay de defal attention de wallahi li la dese nga teg sa baat bi ëpp sa yow li kii mooy sa tànk bion bi li jot a jàll ci sa dund amoo chance amoo yaakaaruma ne di ko dundaat kon nag gaawal dellu ci sa borom boo tax malaaka yi leen nag kon nag comme que lii yëpp amoon na defu ngeen fi tus ma yàqaloon nañ leen ci am dund loo xam ne manoon ngeen cee ku seen borom dellu ci seen borom tuub te génn ci seen caaxaan yi dafa ngeen ko kon nag ba tey ngeen naan delloo leen ma fa zuuqu ay wa mos leen fa ma li zaalimiina safara si ngeen nekk tooñkat yi bokkaalekat yi tooñkatu seen bopp yi amuñu min nasir ku leen di dimbali tay fii waaw kon nag ah an umri première question waaye waaye seen dund gi keroog ngay dugg ngay dégg ay dund yu triste wallahi gaa yoo xam ne seen dund en fait buñ la ko waxee non façon bu nekk di nga ko dégg wallahi da ngay ko xam ne quatre-vingt-dix ans la dund waaw lan lay bàkkoo cinquante ans de carrière carrière de lan de mbalax wal iyaazu billah cinquante ans yow sa quatre-vingt-dix ans yi cinquante ans yu mujj yépp ci carrière de mbalax la ba da ngay demee walla ya loolu loolu naka ko nit ñemee taxawal di ko présenter boroomam nga gis gaa yoo xam ne ay dealer international lañu woon waaw waaw man moom c'est que man ci braquage yeeg yooyu voilà cinq ans d'expérience après ma nekk chef di toj banque yeeg di teree nelaw nit ñeeg nangam ak nangam ca <laughs> yooyu carrière <laughs> waa ji ne man moom damaa nekk ba ma ba ma xàmmeewee laa tàmbalee naxe ci liggéey ba ma newoon maçon laa woon waaye <laughs> sama dund bi yëpp ci naxaate laa ko teg lekk alalu gaa yi jëli sànce yu bari ne ko tungaañ dem sama yoon waaw di leen lakk daa façon nekk nga koy koo xamante woon moom shabba dafa màngoon fii wa alal xayri ah, nga xam ne moom dafa taraar wa kooku moom fii umrihi fii ma ablah waaw an umrihi ci dundam fii ma afnaa fii ci lan la ko jeexale moo dax ku nekk war ngaa xool ci looy faatu te nag waxoon nañ la temps yey li yonent way saab saab wax te ñu gisoon nañ ko yub'athu al-mar'u ala ma mata nit ku nekk ca kaw la mu faatu ci kaw noonee lañ koy dekkale kon nag ku nekk ci ñun na xool fu mu bëggula faatoo bu fa tànkam dem